fii lañ gisoon bi weesu dañ koo jàngoon jotuñ ko woon gis kon sëriñ bi radiyallahu anhu buy naaw mu ngi wax ci wàllu wird wax na la fi mu jóge ne wax waxyu la boo xam ne ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay jaar te lool gisoon nañ ko bi nga xam ne ci lañ doon gis mbëmbëstal miñ gisoon laata ñuy dugg sax ci faslun fil wirdi laata ñuy dugg li ci sëriñ bi wax radiyallahu taala anhu ko waxyu yoo yële mooy bi nga xamante ne comme liñ la wax tariqa yi nga xam ne ñoom seenu yoon dafa am càllale ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ la waxoon bu Cheikh Abdul Qadir al Jilani bi gisoon ak tariqa xalwatiya ak tariqa Shadiliya radiyallahu anhum tariqa Shadiliya nag ñoom euh, ak ak mooy mbir mi mooy da ngay nangu euh, ànd ak sëriñ bi ànd bu ngeen di ànd waaw loolu noonu doy na ñoom amul loo xam ne dañ naan yow jëlal wird gi loo xam ne lu spécifique di ko def comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci yeneen tariqa yi yu bari voilà mooy euh, loolu day am tariqa yoo xam ne noonu la voilà am na yoo xam ne noonu la comme ashadiliya euh, léegi kon mooy soit mu nekk ay càllale wala loo xam ne yonent bi alayhi salaam moo koy jox kam koy jox directement loolu lépp wax yu la mooy yonent bi alayhi la ko boroomam jox mu jox ko te nga xam ne moom la koy jox moo xam nag yoon bi dafa gudd wala yoon bi gàtt waaw yoon bu gudd mooy lan nga xam ne ba ahlul xadiis xam nañu ko waaw mooy liñ naan sanadun al ak sanad boo xamante ne nii mooy dafa wàcc naazil sanad boo xam ne dafa dafa dafa gudd dafa dafa kawe mooy bi nga xam ne diggante nit ki ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ñi dox ci digganteem bariwuñu waaw bu wàcc nag mooy bi nga xam dañoo bari voilà yii da ngay gis ne yenn yi ki nga xam ne yonent bi saa saam daf ko jox direct kooku yoonam moo gën a gàtt ki nga xam ne ci ay nit la jaar ay génération et génération loolu lépp ci wahyu la ci yonent bi alay saa saam la jóge awil ilhaamu wala yi nga xam ne mooy suñu borom moo ko yenkiwal ci xolu wali yom bi ci xaw xolu parandoom bi voilà daal di koy sa daal di koy digal kon nag mu ngi noonu le mu ne bisaatuhu li nga xam ne nag mooy wird mooy kitaabuhul munazzalu mooy téereem bi nga xamante ne al munazzalu bi nga xam ne dañ koo wàcce borom bee ko wàcce muy alquran mooy laytaayu wér di yépp man nga ko delloo ci alquran mufarriqan téere boobu nga xam ne suñu borom moo ko wàccee ngir mu ñëw di tàqale diggante dëgg ak neen waaw waaye it alquran ak lan ndax source yi yi mag ci diine l'islam ñaar la yi nga xam ne kenn wutewu ci kenn wutewu ci amul wute mooy alquran mooy sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa tax mu ne loolu mooy laytaa gi mooy li laytaayee wird yépp du ñu génn ay astaghfirullah ay di bakk borom bi tabaaraka wa taala di sikkar di tudd turam yi tabaaraka wa taala te lool ci alquran la ne alquran mooy laytaayu wird gi bi nga xam ne moom lañ wàcce mu nekk mufarriqan luy tàqali diggante dëgg ak neen wal atharul musalsalu ak jeexital bi nga xam ne musalsalu daa am càllale daa nekk loo xam ne dafa gis nga seen bi li muy def bii dugg ab chaîne lii ron dugg ci benn bii ron dugg ci beneen loolu loolu lañ naan musalsalu waaw moo tax boroom al bayquniya ca ilmul xadiis ca xam-xamu xadiis mu naan musalsalun qul ma ala wasfina ata mithlu ama wallahi am banil fata kadhaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama rahimahullah mu ne musalsalun boroom xam-xamu xadiis yi buñ naan la musalsal loo xam ne dafa jokkaloo di di di di di jege ba àgg yonent bi alayhi salaam mu ne xul waxal waaye loolu maa ala wasfin ci loo xam ne ci melo ataa lay dikke mislu comme ana wallahi am banil fata kadaka naka noo ne ama wallahi wat naa ci yàlla que ne diw mooma mooma nettali waaw kooku wax loolu kadaka lool mooy musalsal dafa am bil qawli bil fi'li ak loolu yooyu yëpp ci jëf ak tamit melo waaw bil xaal ba ma diw sama sëriñ ba may jàngal xadiis bii ba may jox lii nii la ma ko joxe woon dafa sukk ne moom it sëriñam ba ko doon jox dafa sukkoon mu wax lool buy dem ba lool lañ naan moo tax mu ne mislu ama wallahi an banil fata kazaaka qad haddathanihi qaa'ima wala nga ne ba ma koy jàngal hadis bi dafa taxawoon moo tax man bu ma leen koy jàngal damay taxaw naka noonu moom it naka noonu ba ca yonent bi alayhi salaam wala ba ca kam mujjee nekk comme ñoom Seydina Sufyaan ibn Uyayna radiyallahu ta'ala anil jamii léegi aw ba'da an an haddathanihi ba aw haddathani qaa'ima aw ba'da an haddathani tabassama wala ba ma jàngalee xadiis ba pare dafa muuñ kon man bu ma leen ko jàngalee ba pare dafa muuñ te moom nee na ma sëriñam ba noon la ko defoon loolu di jokkaloo noonu bil wasfi bil xaali musalsalu bil wasfi bil xaal loolu mooy musalsal ci wàllu boroom xam-xamu xadiis yi lii moo sëriñ bi di wax nag radiyallahu anhu mooy ne lii laytaaye wirdi yi mooy alquran mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne dafa am ay càllale ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ la waxee mooy asxaabul euh, borom wirdi yi nga xam ne comme alqaadiri yaak façon yooyu ñoom euh, dañoo am loo xam ne càllale ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ la ko waxe woon loolu mooy laytaay bi nekkul loo xam ne dañoo toog rek daal di def seeni mbir naan yonent bi alayhi salaatu salaam xaashaahum moom moo leen ko wax walla ñooñu sori nañu lool mu ne kullu waliyin du tashabbuthin abad bi dayli man arsalahu lxaqu ahade mu ne kullu waliyin waliyu bu nekk nag parandoo yàlla boo gis bu ne radiyallahu anhu du dafa nekk tashabbuthin koo xam ne dafa lonku dafa jokku abad ba faw bi dayli ci mbijjum man ka nga xam ne arsalahu daal dina ko yónni alxaqu borom bi nga xam ne mooy dëgg ahad mi nga xam ne mooy kenn du ñaar waaw mooy yonent boo gis dafa teg mooy li ñu naan dafa teg tànkam ci tànku yonent waaw waliyu gis mu ngi teg tànkam ci tànku kenn ci yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waaw mu ne moo tax nag famaa yafi famaa yafi mu'jizatan nabiyyi yajuzu fi karamatil waliyyi mu ne famaa yafi lépp lu ñëw lépp loo xam dafa ñëw nekk mu'jizatan nabiyyi nekk loo xam ne mu'jiza pour yonent loo xam ne da koy lottuloo xam nga borom bi tabaaraka wa taala bu yónnee ay yonent aleyhimu salaatu wassalaam bokk na ci lim koy jox ngir nit ñi mën koo gëm loo xam ne ay xar baax yu muy def yoo xam ne xarqu aada dafa génn aada yu yoo xam ne naturelul yoo xam ne yu extraordinaire loolu lañ naan mu'jiza mais day lottuloo yonent day lottuloo mooy borom bi da koy def loo te lim ko def loo keneen ku dut moom manu koo def mooy xoolal Firawna keroog Seydina Muusa alayhi salaam bi mu ëndee yatam wi mu naan ko moo <laughs> yow damaa foog ne da ngay nelaw yow xamoo fi nga dal laa yaakaar yow Muusa <laughs> fala natiyannaka bi sihrin dinañ la andil moo ci njabar goo xam ne moo man sa bos buy fuuf mu dem dajale wa jumi'a saharatu sa ñu ñu dajale kii euh, mooy mooy mooy mooy mooy magicien wu Firawna yi ba ñëwee luñ def Seydina Muusa ne leen sànni leen ñu ne yaa Muusa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu nahnu uh, mulqiin ne ko sànnil yow Muusa alayhi salaam ñun magiciens yi njabarkatu Firawna yi ñooy wax ak yow suwaa yaay nga njëkk sànni sa yat wi comme que ñépp toog nañ ndax yow mu ziina la woon war a ndax Seydina Muusa moo ko tànnoon alayhi salaam ne woon Firawna mu ko tànnal bés bu la neex bërëb bu la neex mu ne ko maw'idukum yawma ziina wa an yuhshara an-naasu seen rendez-vous man Firawna jël naa man Seydina Muusa du ma jël ca désert ba fa kenn newul de wala ci ruq yi ci néeg yi ndax diine dafa war a génn ci pénc mi ñépp di ko gis ngir ñi ñemewul woon am fitu ne ah kon lii mooy li baax ñi ko xamuloon xam ko mu ne man bésu indépendance bés bi nga xam ne ci ngeen di feete feet bi gën a rëy fii ci Misra fii ci Égypte moom laa tànn muy yow mu ziina yow Firawna wax naa la ko bañ dajee gaa yi ñëw naan ko sànnil wala ñun ñoo njëkk sànni mu noon yéen bal li am ba des yéen sànni leen bañ sànnee nuñ def ñu indi fa njabar gu extraordinaire suñu borom ne ko bul tiit laa taxaf innaka antal a'la yaa leen di féete kaw moom Seydina Muusa alayhi salaam mu sànni yatam wa mu daal di for lépp la wannaasu ya fa ne yépp fa fa fa ca njabarkat yëpp daal di rot dal di sujjóot ndax lan kooku mu'jiza la yonent la li ko borom di defloo mooy day lottuloo keneen ku dut moom ci caaxaankat yi du ko man keneen du ko man moo tax ñoom ñi xam njabar bañ gisee loolu dañoo rot daal di nangoo sujjóotal seen borom ne Firawna defal lu la neex laa dayra inna ilaa rabbinaa munqalibuun ñun ci suñu borom lañ jëm moom lañuy jaamu